kon walillahi alhamdu minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre soixante onze doon wax ci baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin garab gi nga xam ne chapitre wala bunt bi nga xam ne mooy juróom benn fukk wala juróom ñaar juróom fukk ak benn te xadiis mu jëloon a gis mu doon xadiisu Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa ardaah muy xadiis 611 mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaanat naaqatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam al-'adbaa'u laa tusbaq ba ni mu jeex walillaahi alhamdu wal minna tey comme ni ñu ko diggee woon ñu war a gis bunt bu bees chapitre bu bees borom bi tabaraka wa taala daal di ñuy baaxi ñu man ko tàmbale fii nga xam ne mooy madinatu rasulillah sahibul ahadith alladi u'tiya jawaami'al kalim wa sallam alayhi muy baabul bunt bi mu ko baabu tahrimi al bunt bi nga xam ne mooy wax xaraamal ak rëy rëylu wal i'jaab ak bi eh, eh, yiimu ci sa bopp yow nit ki waaw buntu bii moom garab gii ci tool ñu ñu sell ñi dafa am loo xam ne moom xaaju leen a jege te képp koo xam ne am nga loo ci am na la leer ne sori nga bokk ci ñoom moo tax mu ne nag buntu bii ginnaaw bi ma la waxee ne baabu tawaadu bunt bi nga xamante ne mooy nit ñu sell nañu dañuy wàcc seen bopp lillah wàcc seen bopp ngir borom bi tabaaraka wa taala wa xafdi janaax waaye wàcc seen wàll ngir borom woy ngëm yàlla yi nan leer nag contraire am muy rëy rëylu loolu dafa xaaraam wal i'jaab ak di wóolu di yéemu ci sa bopp mu ne nag qaala allahu taala borom bi nga xam ne moom moo kawite yéegul de nee na tilka daaru al-aaxiratu naj'aluhaa lilladiina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi walaa fasaadan wal 'aaqibatu lil muttaqiin suuratul qasas aaya 83 mu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na tilka daaru al-aaxira mu ne tilka loolee de ak daarul aaxira mooy këru kër gu mujj gi waaw mooy kër gu mujj gi naj'aluha dañ koo def lilladiina ñeel ñi nga xam ne laa yuriduuna bëgguñu uluwan ak rëy rëylu ak kawe kawe waaw mooy rëy rëylu di kawe kawe mu ne nag ñooñee këru àddi àllaaxira ñooñ laa ko defal waaw fekk boobu dina imaam dina indi léegi aaya yi nga xam ne ñoo ko jiitu muy wax ci waaju yéeme ji di Qaaruuna bi mu waxee ay mbiram ba pare ci na nag tilka daarul aaxira tilka loolee ak daarul aaxira mooy kër gu mujj ba di yawmal qiyaam di ba nga xamante ne nii mooy falay kerale ñi nga xam ne ñooy soppeem yi mooy ñi nga xamante ne ñooy parandoom bi moom borom bi tabaaraka wa taala muy ca aljana yu kawe ya mu ne loolu ngir ñoom la najaaluha kër googee dañu ko defal lilladiina ñeel ñi nga xamante ne ni laa yuriduuna ñoom bëgguñu ci kaw su uluwan ak kawe kaweloo bu rëy rëy fil ardi ci suuf wala fasaadan bi saagante nag yàq waaw wal aaqibatu te nag nu mu mujjee mujj àddina bi lu fi man di am ngeen jàpp ne way kaccoor yi féete kaw déedéet wal aaqibatu mujjanteelu mbiri lil muttaqiina ñeel na ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ragal yàlla àddina ak àllaaxira ñoom ñooy mujjee mbiri waaw te borom bi tabaaraka wa taala ñoom lay teral loolu kon lëkkaaleem ak suñu bunt kon képp koo xam ne kon yawmal ak ajjana boroom bi kër googu da koo defal ngir ñi nga xam ne bëgguñu réy réy lu te duñu réy réy waaw duñu réy réy te tamit du ñu nekk ci kaw suuf di yàq waaw gis kon ñaar yi muy rëy rëylu ak yàq ay mbir la yoo xamante ne borom bu bëggu moo tax mu ne inna allaha la yuhibbul fasad ak inna allaha la yuhibbul mufsidin borom bi bëggulul yàq waaye borom bi bëggul yàqkat yi kon képp boo xam ne noonu nga mel da ngaa rëy wala nga nekkub yàqkat na la leer na yow boroom bi li ngay def bañ na ko te du la jagleel la nga xamante ne mooy kër gu mu jóga wal ayaadu billah mu ne wa qaala taala mu ne borom boobu nag eh, daal di eh, eh, tawe ci yéegut ba léegi nee na wala tamshi fil ardi maraha suratul isra'i ay trente mu ne borom boobu nee na wala tamshi bul di dox waaw fil ard ci suuf si maraxan di rëy rëylu waaw maraxan mooy batara di rëy rëylu loolu bu ko def de waaw fekk boobu mu ngi doon wax ca njàngale yu kawe waaye ngir bañ a guddal dañuy yem ni yi nga xamante ne nii boroom bi daf ko aaye ki nga xamante ne moo bëgg ñëw ci boppam na leer ne moom fokk ak taxalli an moom il faut mu ko ba set waaw ci yii nga xamante ne ni dafa nekk ci yi nga xamante ne ni ci jikko yu salte yi te suufe fokk bi summeeku ci ba set wecc waaw boo summeekoo ba set ci yu bon yooyee ak taxal yi borom bi door laa nag ràng solal la yére yiw yére leer yi nga xamante ne nii mooy yi lay indi ci boppam taak si nga kon nag bi ñuy lim yooyu bokk na ci yim tere mu ne walla tamsi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul dox waaye yow nit ki fil ard ci suuf si maraha di rëy rëy suuratul Israa mu ne wa qaala ta'aala mooy aaya 37 mu ne boroom boobu kawe ba léegi te yéegul nee na walaa tusa'ir xaddaka linnaasi walaa tamshi fil ardi maraha inna allaha laa yuhibbu kulla muxtaalin faxuur suuratu Luqmaan aaya bi al imaam an-Nawawi mu ne wa maanaa tusa'ir xaddaka linnaas wa maana tusa'xiru xaddaka linnaas ay tumiiluhu wa tu'ridu an innaasi takabburan alayhim wal maraxu at-tabaxtur waaw mu ne borom bi kon dane wala tusa'xir xaddaka imaamu Nawawi mu ne maanaawu loolu nag mooy lan ay tumiiluhu mooy di jël sa xar kanam bi di ko jéngal wa tu'ridu an innaas ngay dummóoyu nit ñi bu ñuy wax a ñoom yow nga leen di bañ xool te nekkul kersa de non takabburan ngir rëy jàpp na ne moom vraiment son visage moom gaa yi mérité wuñ mu leen di xool waaw di jéggal saxaar kanam gi bu ñuy wax ak yow kay xool fee war leen sa benn catu lex bi ngir rëy di leen dummoo yu ndax rëy mu ne loolu bu ko def wala tusaahir xaddaka linnaas waaye wala tamshi waaw te bul dox fil ardi ci suuf maraxan di rëy rëylu mu ne wal maraxu ak tabaxtur mooy di ponkal ponkal lu di rëy gis nañ ko ci aay biñ génn léegi mu ne loolu nag bu ko def waaw loolu moom bu ko def de inna inna allah ndax yàlla kat tabaaraka wa taala la yuhibbu bëggul kulla muxtaalin faxuur képp koo xamante ne ni moom day day day day day day rëy ba pare di puukarew kooku borom bi tabaaraka wa taala bëggul waaju mel noonee waaw waaw boo gis ci doxam ci waxam waaye tunkarewul moo xam ci làmmiñam wala wala mu ut ñu koy defal di ko tagg fu mu nekk ngir wane ne du moroomu gaa yi kooku borom bi nee na bëgguma ko inna allah bëggul laa yuhibbu kulla muxtaalin faxuur kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel eh, lu ama am solo yi noonu ñu koy moytu bu ñu bañee tom tombe ci ñi nga xamante ne nii dañoo eh, eh, nekk ci sànjum borom bi tabaaraka wa taala ndax bu nee bëgg ko mooy dafoo waaw bu nee bëgguma lii mooy dafoo bañ kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaw koo xamante ne nii dafa nekk ku vanité te insolent borom bi bëggul loolu de waaw di façon yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne nit ki yow boo ko amee alert la war a doon ci yow waaw say point rouge foog nga faju ci waaw foog nga faju ci te boobaa nag ni ñu ciy fajoo mooy dangay dell dellu ci alquran ak sunna waaw bu leer nàññ te boo ñëwee nag nga nangu mu nekk li nga xamante ne lépp loo ci gis dafa tënkoog moom léeg-léeg nag nit ki du ko yomban defal boppam loolu moo tax nit ñi di soxla ku leen di tarbiya koo xamante ne nii moo leen di entraîner comme man walillahi almasalul a'la képp koo xamante ne nii ci caaxaan yi nga xam ne moom la gaay di nekkee waaw bëgg see dem ci benn compétition du ñëw rek di defal boppam léeg-léeg day recruter wala dem fi nga xamante ne nii réew mi ñoom dañoo am ay instances yoo xam ne ñoo koy gérer mu prouver bañ boole ko ci ñooñu di leen entraîner waaw mu am ay entraîneurs yoo xamante ne ñoom du ñu toog rek naan ku nekk taxaw fële naan may entraîner sama bopp bu compétition bi jotee ma ak si déedéet waaw noonu ngay soxlaa ku lay entraîner di la wax li ngay lekk li ngay naan mu am ñeneen ñoo xam ne ay diététicien def sa nangam ak nangam kii moom di la wax nii nga mën a def ngir say performance dina baax loolu nag ci diine ji daa am walillahi al-masalul a'la lu gën raw lool loolu moo tax seexu par tarbiya nit ñi di ko ut waaw looloo tax loolu kese la du leneen mooy man am na fu bëgg a dem am na lu ma yëg loo xam ne réalité la ci man mooy yoo xamante ne nii ak rëy aw jëf feebaru xol yi limal limal limal lu la neex yooyu yëpp naa ko gaaw a mer man seetlu naa ne ku ma def benn remarque rek ma mer waaw ak yi nga xamante ni ba ay ay jikko yoo xam ne borom bi nee na bëgg ko waaw xeebaate waaw réy nekk koo xam ne dangay puukarewu foo toll léegi nga bëgg koo dindi léeg-léeg boroom bi taw fii xewul ku nekk rek dangay ñëw bëgg ko rek mu am déedéet waaw xam nga ne leen dem leen ci alquran ak sunna yomb na waaw xam nañ ne alquran ak sunna da koy faj waaye tënku ci loolu mooy problème bi ndax bakkan ak bànneex yeeg saytaan ak àddina ak sa ñi nga xamante ne minal insi wal jinni léeg-léeg duñ la ci bàyyi boo amul entraîneur muy koo xamante ne mooy téye sa loxo ba pare mën a am ci yow méeméer boo xam ne da ngay nangu tamit lim lay wax nga def waaw bu dee ne tamit da ngaa am koo xam ne entraîneur la waaw walillahi al-masal ala muy sëriñ bu ko mat war la génn ci nga nekk waaye yow saa bu la nee defal nga bañ waaw defal lii ndax daam yoo xam ne kenn du la ko defal waaw boo daje woon ak ci gën baax ci kaw suuf waaye lépp lu mu la wax ne la defal nga bañ mbir mi du ci moom de yow dafa am loo xamante bi sa côté lay jóge par force effort boo xam ne nit ku nekk moo koy defal boppam waaw sëriñ bi lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg loolu mën la koo defal waaw loolu mën la koo defal waaw fii mu ne xamal na la na nag léegi yow doo doon respecté julli yi ah. waaw heure bu la neex da doon julli te affaire bi suñu borom dane inna la eh, eh, ne borom bi daa def ah inna salata ah kaana alal mu'miniina kitaaban mawquuta borom bi dafa def julli mu nekk ci ngir wéy yàlla yi loo xamante ne da na a utal dexal ay waxtu yoo xam ne ci lañ koy def du da ngay ñëw di ko defee nu man nu ma nu ma ko yëgee nu ma ko neex léegi yow mu leeral la loolu wax la waxtu yi wax la lii dana dee ci tënku yow léegi bu julli jotee dem jàpp ñëw kii ko loolu sëriñ bi du la ko defal mukk du la ko defal yow yaa koy def fajar jot nga nekk sa néeg sa kër yow kese yow yaay jóg du sëriñ bi mooy jóg di la ko defal loo xamul voilà mooy loolu moo tax nit ñi di soxla koo xamante ne nii moo leen di jokkale loolu nag la ñuy wax ci nga xamante ne moo lay jokkale ci yàlla coow lu bari yëpp saa tuut lii ma la fi wax man nga ko tënkee waaw léegi nag kon leer na képp koo xamante ne nii kon dafa ñëw taxaw ne moom daa war a jouer rôle boobu te jouer ko xam nga ne kooku da nga koo fëlëng mu wadd comme li nga xam ne noonu la Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar al-Sharif al-Maghribi radiyallahu ta'ala anhu daal di woon wax taalibeem bi Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu ta'ala maa ba mu koy jox misaalu pont ba ñu romboon gis pont bi mu ne ko pont bi lu muy jariñ mu ne ko ah xanaa mu may ñu ñu jógew ci wàllu wi dem ci wàllu wee mu ne nag sëriñ loolu la mooy ki nga xam ne moo lay jële fi nga nekk yóbbu la ba ni muy tege sa loxo ci yonent bi alayhi salaatu waaw dugal teg sa loxo ci loxo fees bu ko juyeetul mu ne ko waa léegi bu dee mënatu ko nag seriñ bi moo koy laaj Cheikh Abdou Aziz ad-Dabbagh philif marocain bi di ko laaj taalibeem bi waa bu dee pont bi lii nga ne mooy dañuy may ñu jóge fii dem fee bu ko defatul nag bu dee man mënatu ko mu ne kon de amatul njariñ mu ne waaw kay mu ngi noon sëriñ bi nag loolu la waaw bu la fi kenn sonal ay diw diw képp koo xam ne joué nii bul xool kan mooy baayam ma kuy maamam ak kuy ndeyam mukk waaw bu ko joué tul bal mu daanu ba daan waaw bàyyi ko mu daanu laa wax kon nag mu ngi noonu kon eh, yii nii yu jikko la yoo xamante ne nii boroom bi nee na bëggu ku nekk nag dafa nekk xat man ban loo xam ne raamaxaala nit ku nekk mu fexe nan la ciy fajoo parce que yu yàlla bëggul moom alors que dana dama laa indi ci kaw suuf binduma jinne nit lu dul yow jaamu joojee la koy tere farata la nga daal di ciy simpeeku ba set wecc waaw kon nag al imam al hafiz an mu teg ci liñ la doon wax sànq ne la nag dina ci yaatal dafa indi lële ba pare mais door indi qissatu Qaaruuna bi moo jiitu woon lim teg tilka daarul aaxira mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne kat moo kawe te yéegum nee anna qaaruuna kaana min qawmi muusaa fabaghaa alayhim wa aataynaahu minal kunuuzi maa inna mafaatihahu latanuu'u bil 'usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد qad ahlaka min qablihi mina al-quruuni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an wala yusalu an dunubihimul mujrimun faxaraja ala qawmihi fi zinatihi qaala qaala alladina yuridun faxaraja ala qawmihi fi zinatihi qaala alladina yuridun alxayata addunya ya layta lana misla ma utiya qaaruun innahu lazu hawl ضر عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين kon laaya la jeexale muy nettali nettali bu yéeme te doy waar ci genn waay boo xamante ne nii mu ngi tuddoon Qaaruun suñu boroom wax ni ooy kan mooy Qaaruun mu ne wa qaala ta'aala kon al-imaam an-Nawawi Hallelujah. kaana dafa nekkoon min qawmi Muusa ci waa kër Seydina Muusa alayhi salaam fa bagaa alayhim mu beew bi seen kaw lu tax wa aataynaahu min al ndax dañ koo joxoon ci ay trésor ay mbel la maa loo mafaatihahu la nga xam ne mooy caabi ya nga xam ne ñooy ubbi trésoru Qaaruuna ya la tanu'u dina diis dina jafe bil usbati ci mbooloo moo xam ne ulul quwwa borom doole lañ borom kàttan lañ waaw mooy loolu mooy la mooy borom bi da koo defaloon ay trésor yoo xam ne gis nga alal yam amoon caabi yañ def alalu Qaaruuna ya boo dajalewoon magasin yi na mu bare caabi yépp dajale leen woo mbooloo moo xam ne boroom kattan ay boroomi kattan nga boole ne leen yëngal leen caabi yi xaaruuna yii nga xam ne mooy ubbi magasin wam yi dinañ ci am problème ngir ngir ngir jafe-jafe ngir mën koo yëngal kon lii la ko boroom bi defaloon ci xéewal kon kii wax digg yàlla ci wàllu àddina borom bi defaloon na ko waaye est na ko mu ne is fàttalakul ba nga xamante ne qaala li qawmihi qaala lahu qawma bi nga xam ne ci la ko ay ñoñam di wax nag ne ko ah mooy ñu am xam-xam ci ñoom ña nga xamante ne ñoo dëppoo woon ak njàngaleem yàlla ak yan njàngaleem yeneen te ba mu leen boole woon muy Seydina Muusaa ak Seydina Haaruun alayhima salaatu wassalaam ñooñ ñu ne ko laa tafrax bul jubilé waaw bul jubilé de ndax inna allaha borom bi laa yuhibbu buggul alfarihit jibilakat yi du borom bi xéewal la nga kontaan ci xéewal ga la borom bi bëggul déedéet mooy ki nga xamante ne nii xéewal ko borom bi def defal nee na da ciy kontaan di ko wane waaye nag ci lu neexul yàlla waaw ci loo xam ne di ci amee ngërëmu yàlla bal borom bi da koo bañ naka la la exemple borom bi ma nga bëggee def examen sa promotion lu nekk ñaan nga ko waaw waaye concours bii ma jëm ci borom bi koo yaakaaru ñaanam wax ko ko mu defal la ci ay dog yow ci sa bopp seet li gën a la ci say ñaan ci sujjóot yépp yépp di ñaan sa borom daal di la ciy génn nga bokk te ñu ñuy jël bariwul fukki nit la ñuy jël te ay milliers de personnes ñoo ko soxla léegi yow borom bi xéewale la def nga gañe nga bokk ci ñu at mi def nga ñëw da koy arrosé xawma danga koy roose waaw woo say tëggkat say musicien say salle de réception woo say mbokk di fecc góor ñi jigéen ñi di jaxasoo bu ngeen manee sax léeg leen ngeen teg fa ay façon naanit yoo xamante ni li jëm ci ay zangaraat yu yiis yoo yële léegi ngeen ne da ngeen da ngaa kontaan da ngay bëgge walla iyaadu billaah loolu la yàlla bañ façon boobee loolu mooy sant yàlla est loolu yaakaar nga ne sant yàlla waaye it beneen exemple sa borom may la doom ci toogoon waaw daan sama soxna si bañ sëyee ba ay at jëkk ngaa dem ci ay maaman yu mënu tus mu lekk sa alal waaw nga mujj xam ne daal fii du yoon wa dem kër docteur lu na nga def ko lu na ñu jéem ko waaye daal mbir mi sottu nga mujj nag dellu ca la nga xam ne ci yoon sax moom nga waroon a njëkke bu doon xamoon nga muy ñaan ñaan gu sell di ñaanal sa bopp koo yaakaarum ñaanam it ah nga dégtal ko ko ngir mu ñaanal la di di di insister nag ñuy ñaan ba kenn xamul dem gémmiñ la borom bi nangu ah sa soxna daal di wan nu lor waaw metti yi nga xam ne moo jëm ci wasin yépp borom bi woyofal ko ko metti wan na waaye génn ni ci ba am doom amoo dara looy def ba nga xam ne nee nga dangay génte nga woo tëggkat yi waaw woo musiciens yi woo caaxaankat yi doomu kan lañuy tudd doomu diw allah ayaazu billah tabala ya ñëw fa tëgg yi riiti yeeg xalam yi ngeen yàq fa pasar pasaree fa alal waaye quartier bi sax jàkka ja keroog noddu ga daanaka xayu xawuñu koo dégg ndax sa musique bi ngay rëkk yàq soxna seet say gaay léegi kooku nga yaakaar ne loolu yu mel noonu nag léegi xis ala daalika misaal yi bari na nattal ci loolu loolu la yàlla bëggut waaw xaaruuna alalam ji kenn neewu ko bu ci lekk bu ci naan waaw bu ci def loo xamante ne man da ñàkk wala sax nga am ngir yàlla sante ko yàlla waxuñu ko lool waaye li doon def da doon jël alal bi di ci toj xol way ñàkk ni waaye li ko yàlla digal ci alal bi doonu ko woon def te kat ci waa qawmu Muusaa la bokkoon alayhi salaam moo tax mufassiruuna yi ne gëmoon na Muusaa bu njëkk de waaye ba ko yàlla defalee lii la beew ndax innal insaana la yatghaa an ra'aahu istaghnaa nit lu bari da nga koy gis mu beew jamono ji nga xamante ne ci la ko boroomam joxal jox lu tax mu woomal waaw kon façon jubilé gii muy jubilé loolu la yàlla bëggut waaye yàlla defal la xéewal ci loo gañe nguur boo def wala alal jum la defal wala wàcc waaye bu mu la wàcc ci société bi wala yooyu nga kontaan ci loolu kenn terewu ko te xadiis yi ñuy gis insha allah xadiis bu njëkk bi loolu dinañ ko yonent bi alayhi salatu wassalam dina ko leeral kon inna allaha la yuhibbul farihin gaa yoo yëlee di boroom xam-xam yoo yëlee tegal ko ci ne ko nag wabtaghi te deel sàkku fii ma aataaka allahu ci li la yàlla jox ad-daaral aaxira kër gu mujj ga waaw nit daa war a xam ne lépp lu ko boroomam xéewale ci am amu àddina alal moomeel waaye it ci li nga xam ne mooy xam-xam ak yooyu nga xamante ne nii mooy yëwénal àddina bi xam-xamu médecine xam-xamu géographie waaye xatta xam-xamu diine bi yow loolu la yàlla jox lan nga war a la jaral dee ci sàkku ak daaral aaxira kër gu mujj ba noo koy amee mooy nga def lu lay may ngërëmu yàlla ndax gis nañ aaya bi ni muy jeexe aaya yi te moom la al imaam njëkk a indi dana tilka daarul aaxira naj'aluhaa lilladiina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi walaa fasaadaa kon nag wabtaghi deel sàkku fiimaa aataaka Allah li la yàlla ci lii la yàlla jox waaw ad-daarul aaxira kër gu mujj ga li la yàlla jox du fin neewu la jaam dama laa jox xéewal yi ngir mu yem ci yow mukk du loolu ngir nga daldi agsi ci man lépp lu la yàlla xéewale ci xam-xam xalaat bu rafet lépp c'est pour mu delloo la waat ci borom bi nga xam ne moo la ko jox nga sant ko loolu moo tax mu ne la in shakartum la azidannakum wat naa ne bu ngeen ma santee ci xéewal yi ma leen defal xam-xam am am koom koom waaye yëkkati ci société ci daraja wala loolu wat naa ne bu ngeen ma ci santee la azidannakum wat naa ne dinaa leen yokk kon nag ñu ne ko wabtaghi del sot del del sàkk fii ma ataaka allah ci li la yàlla jox ad-daar al-aaxira kër gu mujj ba wala tansa nasi nasiibaka min ad-dunya waaye bul fàtte ci cër ci àddina bi moom lañ la doon wax sànni kenn neewu la alal ji la yàlla jox dundal dundug wala kaana te yàlla def la millionnaire waxuñu la loolu santal ci li la yàlla jox wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith la borom bi wax daal sa xéewalu borom yi mu la defal daa bëgg nga koy waxtaane bokk na di ko waxtaane mu ko gisee ñu feeñ comme la yonent mu feeñ ci yow comme la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon borom bi daa bëgg bu xéewalee jaam bi ay xéewal mu gis asara jeexitalu xéewal yooyee ci jàmmoo loolu lañ ko naan walaa wala tan sa dabul fàtte mukk nasibaka sa cër min ad-dunya ci àddina bi li nga xamante ne nii sa xalal ji la yàlla jox sa moyen yee yàlla jox man nga ci xéewlu muy xéewalu borom yi nga xam ne nee na wax kul man xarama yàgg nañ ko fi fàttale suuratul A'raaf kan mooy ana waxal yow yonent bi yi salaatu salaam kan mooy xaraamal taar taar bi yàlla def ci kaw suuf ak ak pañ yi baat yu teey yi minar des ci wërsëg loolu ñu ne ko jël ci loo xamante ne du la beewloo dina tàng dina mën a jaamu sa borom loolu bu ci fàtte sa sa la la Seydina Salmaan waxoon jismika alayka xaqa sa yaram daa am ci yow li nafsika boobu soxna daa am ci yow ak sa boroom am ci yow ak waaye sa bopp am ci yow ak sa bopp boobu nag sër bi ci am bu ko fàtte waaw wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin ñu ngi koy laay biir ba léegi waaw borom alal bu ne borom pouvoir bu ne bu amul bitaana saaliha conseil yu baax yu koy wax lii boo gisee day yàqu waaw wa ahsin waaw te mu am nit ñoo xam ne alalu nit ki wala pouvoiru nit ki waru leen jënd ñu ne ko wa ahsin te deel rafetal ci nit ñi jëme ci nit ñi kamaa keem li nga xam ne ahsanallahu ilayka noonu la yàlla rafetale jëme ci yow bi mu la xéewalee bijj la ci biir nit ñi jox la loo xamante ni joxu ko ñi nga xamante ni ndax gënoo leen juddu du daa am loo def loo xamante ni nii yow sa dëgg da nga ba nga juddoo nga leen gën déedéet daa fekk rek fadlullahi la ihsanullahi waaw borom bee taaralal rafetal jëme ci yow bàbbil la lii ci ay ay ay xiiwal waaw ñu ne ko nag rafetalal ci nit ñi comme ni borom bi rafetale ci yow waaye rafetal jëme ci sa borom comme ni nga xam ne noonu da rafetale ci yow tamit wala tabghi tabul sàkku yow qaaruna alfasaada ak yàq fil ardi ci suuf jàpp sa alal ji di ko dilapidé ci lu neexul yàlla loolu bu ko def de ndax kat inna allaha mu waxaat ko leneen ñu waxaat ko leneen lu yàlla bañ inna allaha dëgg dëgg borom bi laa yuhibbu buggul al mufsidiina yàqkat yi wax nañ ko bi ñuy tàmbale gis nañ ci kaw ah waa nee nañ ko inna allaha la yuhibbul farihin dëgg dëgg yàlla bëggul ñi nga xam ne ñoo jubilé di kontaan kontaan boo xam ne dara yàlla amu ci wala mooy yàlla sax la la waaye ñu waxaat ko fi inna allaha la yuhibbul mufsidiin dëgg dëgg yàlla bëggul ñi nga xamante ne ñooy yàqkat ñu ne ko biñ ko waxee lii nag déglul ku utaay ku rëy koo xamante ni nii dafa ñàkkub taalibe waaye tamit daa nekk koo xamante ni xamul boppam ndax alal bi moo ko fuuloo xoolal ni muy waxe wala daraja ju am wala poste boo xam ne moom la am wala njàng mum def foog na léegi nag moom ak juddu ak juddoom mooy mooy mooy woor juddu ñeneen ñi nekk weñ gu ñuul déglul ni muy tontoo xaala mu ne eh, innama utiituhu ala ilmin indi ngeen naan ma la inna maa li am ba des uutiituhu alal jii ngeen may tuddal naan ma lii wut nangam ak waaw naan ahsanallahu ilayka maa ne lii uutiituhu man maa ko faggu am ko ala ilmin indi ci xam-xam boo xam ne fi man la jóge waaye xam-xamu nan la ñuy yaxanale alal gestion xam ni ñuy ute man man ma xam ni ñuy ute dërëm laa xam waaw loolu nag moo ma may lii waaw innamaa uutiituhu ala ilmin indi koo amee ci kaw xam-xam bu ma xam li ñuy ut dërëm di ko ut te di ko yaxanal moo ma alal ji ma yor feneen ko guusat awalam yaalam borom bi ne waaw taxaw li Haaruna wax dugal ay waxi boppam ne awalam moom xanaa xamul ne anna Allaha te ne borom bi qad dëgg-dëgg ahlaka alakoon na min qablihi lu ko jiitu moom Qaaruuna minal quruuni ci ay ay waaso ay nit yoo xam ne jaaroon nañu fi dëkk siècle yi jàlloon ñoo xamante ne nii dañ doon def ni moom borom bi alak leen man koo xam ne huwa ashaddu minhu quwwa koo xam ne non seulement ci wàllu bind moo ëpp Qaaruna li nga xamante ne nii mooy kattan wa aksaru jamaan li ma koy defal lii ni muy bari bari bari du moom laa ma jëkk a defal lu toll nii am na ñu ma defaloon lu ëppoon lii ñu jaar fi mu jaar fi mu jaaroon lañ jaaroon ma alakoon leen xanaa loolu xamu ko tam Qaaruna ko dina xam ndax ñoom Sayyidina Muusaa alayhi salaam bi yonent bi nga xam ne mooy ci jiitu ci waa qaw iz qaala lahu qawmuhu surtout moom Seydina Muusaa ak Seydina Haaruun alayhimu salaatu wassalaam jàngaloon na leen ba ñu xam te jàngoon na xam na moo gën a xam daa beew rek ndax alal ndax xamul loolu xam na ko kay wala yusalu te deesut laaj an zunubihimul mujrimuun waaw kenn du leen laaj an zunubihimul mujrimuun way jom bu ñaa jaamu ni yawmal qiyaam am na foo xam ne ndax lil qiyaamati arsaat yawmal qiyaam ay bërëb yu wuute la am na foo xam ne kenn du leen laaj seeni bàkkaar day leer waaw am nga foo xam ne da ngay ñëw ñu tëjloo sa gémmiñ yeeg sa kii yëpp yëpp waxloo sa cër yi waaw am foo xam ne kenn duñ leen laaj am foo xam ne dañ leen di laaj waqifuhum innahum mas'ulun waaw taxawloo leen tey dañ leen di laaj loolu wutewul de waaw wutewul ak aaya yi mooy ay bërëb lay wute tey ñu ñëw yenn bërëb yi kenn du leen laaj dara ndax mbir yi daal leer am foo xam ne ñu ñu laaj leen ñoom waaw kon nag wala yusalu an zunubihimul mujrimun léegi bi ko gaa yi waxee lii mu tontu waxam jii nga xamante ne nii àndul ak xel waaw jàpp na ne daal mooy nit ku beew nii lay mel day mel ne àddina bi ci moom la tàmbalee waaw du jàng mukk ci li nga xam ne moo ko jiitu woon waaw erreur yi pa du ci jàng te boo ko gin a xam waaye comme que am na jàpp na ne am amam bi moo tax moom mu mën a def lu nekk yaxsabu anna maalahu axlada waaw day jàpp ne alalam jëm am axladahu mooy tax mu gën a sax ci kaw suuf mooy tax mu gën fee yàgg ci kan masoom ak ñàkk xalaatam waaw akum mbeewteem ba moo tax nag fa xaraja mu génn ala qawmihi fi zinatihi nit ñi wax ko lii mu tontu tontoon yi ñuy wax benn bis mu génn nag ca fastam fii zinatihi ca nitam ña nag di toj xolu ñu ñàkk ñi ak di wan ne gaay duma seen morom waaw waaye convoi yi mu doon drainer moom Qaaruuna lii ci or ak takkaay yéeg wurus yi ak ñi koy darab ba mu génnee noonu qaala alladhiina yuriiduuna al-hayaata ad-dunyaa nga gis ñi nga xam ne ñoom li ñu namm ci seen kaw suuf lenn lekk la mooy àddina bu jege gii tóor tóori àddina waaw moom lañ nam moom la ñuy chercher moom lañuy ñuy seet <laughs> bañ ko gisee nag ci qaaruuna mu feeñ qaalu ñu ne ñoo gaa wax yaa lay qaala alladina yuriduna alxayata dunya yaa layta a neexoon waaye mu mu ñeeloon ñu amoon misla lu mel ni maa utiya qaaruun li nga xam ne moom la ñu jox qaaruun waaye ci alal ak bàddil ko ci wàllu àddina innahu dëgg dëgg qaaruun mii ñuy gis muy drainer lii ay way lazu hazin boroomu cër la azim bu mag waaw léegi nag ñu xamul dara te nam ma àddina ñoom parce que ñoom surface la ñuy gis waaw ñoom ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya li ñu xam mooy li feeñ ci dund àddina ji rek li feeñ ci wàllu te sax du li feeñ ci lu baax de li feeñ ci dappu këm ba kan kese la nga xam waaw léegi ñu wax li nga xam ne moo leen tax a jóg ak li ñu nam wa qaala léegi nag ña xam tontu leen lii dañ ciy xam ne ñi xamul bu ñu amee sañ-sañu di wax ay caaxaan ñi xam ñi xam moom moom moom daa nekk obligatoire ñu leeral mbir yi waaye ci kaw man ra'a minkum munkaran ak niñ koy kiiwee boo bële nan la koy defee est-ce nekk di wax wala di jéem a dindili ak kàddoom du indi musiba bu gën rëy loolu boroom xam-xam day koy xam est-ce que jamonoy wax la wala jamonoy noppi waaye ci lu ñu doyal mooy caaxaankat yi bu ñu taxawee di am sañ-sañu wax rawatina nag ñi nga xamante ne nii ñooy ñi xam. te yàlla may leen xam-xam ñu war leen a tontu leeral jaam yi ba ñu bañ a réer ci waxu ñi nga xam ne xamuñu dara te yor micro yi waaw moo tax wa qaala alladina utul ilma léegi nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi ñu jox xam-xam te borom bee leen ko jox bu tukkee ci borom bi tontu gaa yële ne leen yéen way lakum ëj yéen eh, way lakum toskare ñeen la leen way lakum ana a ngeen mën a xalaate lii ba jàpp ne daal ku am alalu àddina rek même boo ci jaamul yàlla mooy am nga cër bu rëy fa yàlla am nga cër bu rëy mukk xanaa yéen da a xamul lu ngeen di wax sawaabullahi xayr yoole gi yàlla yoole ki nga xamante ne moo ko gëm di ko jaamu ci alalam yi nangu tënku ci lim ko defal ci xéewal xayr loolu lam nay yoole loolu de moo gën li man amana ñeel ki ragal ki gëm yàlla wa amila saalihan mu jëf jëf yu rafet waaw wala yulaqaaha lii nag du dajeeg moom illa sabiruuna lu dul muñkat yi waaw lu dul muñkat yi ñii kese muñkat yi kese ñoom ñoo xam lii te ñoo koy daje ñooy ñoo jote lii léegi nag ah comme que def na jëfi mu ne fa xasafnaa ñu daldi bihi bi daarihi ard ñu rëngi rëngee ñu rëngi rëngee yëngal def tremblement de terre bihi ci moom Qaaruna wa bidaarihi ak këram nga nga xam ne ca la doon nekk di kooku réew al ard suuf sa suuf sa laa yëngal ci ay tànkam waaw suuf sa laa yëngal ci ay tànkam ba lool xewee nag ma koy mbugale noonee fama kaana lahu amul woon benn kuréel benn mbooloo boo xam ne yansurunahu ñoo koy dimbali waaw ba tax mu échappé ci sama tarum bugal mii ma koy teg amut kenn ñëwul woon ngir secourir ko min dunillahi wëlli fi yàlla ak bugal ne tey moom yàlla bugal mi mu bëgg a teg Qaaruuna du ma kenn ku pare woon ku ñëwoon ngir defal ko loolee waaw yawit jaam bi na la leer nag nii la rek boo fi newee di mooy yàlla bu borom bi di la di la duma kenn ci mënut dara waaw moo tax bu la jàmm tax ngay mooy yàlla ndax bu la yàlla mbugal moom da ko du fekke wala bu ko fekkee bi ci man tus wa ma kaana min al muntasirin te bokkul ñi nga xamante ni moom la ñuy dimbali moom Qaaruun waaw kon nag fii la ko al imaamu Nawawi yemale ci laay yi nga xam ne mooy wàllu yu njëkk ci bunt bi ñu nekk ci tool bi jotaay bii di ñëw nag ñu war a dugg nag ci yeneen wàll wi muy xadiis yi mu ko tàmbalee xadiis yi cent douze euh, neuf xadiis la fi indi juróom ñeenti xadiis inshaa allah bi ñu tàmbalee ko xadiis Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu euh, moom la ñuy tàmbale bii di ñëw waa tey nag nodd googu nodd waa ahlul madina la masjid rasulillah al sharif euh, ci la moo tax ngeen dégg nodd googee